a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ah. <coughs> ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuk ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuk agsi woon ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci yónnenteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu toogee foofale Tabuuk gisul Qaysar di Hiraqla ba pare gis ñenn ci alliés yi ñëw di ko di signé ak moom ay accord ñuy reconnaître autorité islam nangoo joxe l'impôt te nangoo conseiller jullit ñi radiyallahu anhum alayhi wassalaam daldi yónni ki nga xamante ne ni mooy seydina Dihyatu bnu ilaa ayn ilaa Hiraql mu yónni ko ci Hiraql renouveler woote gam ko woowoon ca trêve Hudaybiya fi zamanil hudnati ma Qurayshin wa kuffaariha muy jamonoy trêve ba mu daldi renouveler loolu yónni ko mu yónni woon muy Seydina Dihya ibnu xalifa ajmaluhum dihyatuna aljamil qad ataa ala suuratihi jibril muy seydinaa Dihya mi nga xam ne lu bari lu seydinaa jibril doon yor formu nit bu ñëwoon ci aleyhi salaatu wassalaam formam la doon jël comme ni ñu ko gise woon bi ñu doon gis tarjamaam moom seydinaa Dihya ibn xalifa radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu ngi woon ci xadiisu imaamu ahmad bin hanbal raxmatullaahi aleyhi <clears throat> doon ñu nettali xew-xewu boobu noonu ci sanad boo xam ne qad xakama al imaam al xaafid ibn kasiir annaha la annaha la sanad boo xam ne <clears throat> ku mel ni al imaam al xaafid ibn kathir raxmatullah alayhi nee amul problème <clears throat> amul problème wa ahmad ki mooy seydina al imaamu ahmad ibn hanbal boroom ngir mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ñu ngi woon ci nettali boobu axu tanuux mbokki tanuux nga xam ne raawi bi raawi bi nga xamante ni moo solo xadiis bi di Saïd di Saïd ibn Abi Rashid moo ne bu ñu fàttalee càllale bi fàttoon naa lool imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullahi alayhi fi lmusnadi mu ne woon qaala xaddatanaa isxaaq mu ne ki ñu nettali mooy isxaaq sëriñam di isxaaq moo leen nettali ibni isa di doomi isa qaala mu ne xaddatanaa yaxya bnu suleym mu ne moom isxaaq boobu ki ñu nettali mooy yaxya di doomi suleym an abdillahi bni usman bn xusaym mu jële ci abdallahi bni usman bn xusaym an sacid bni abi rachid mu jële ci sacid bni abi rachid annahu qaal mu ne laqiitu attanuu attanuuxiya rasula hiraqla ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi hims wa kaana jaaran li shaykhan kabira qad balagha fanada aw qaru kon looloo doon càllale imaam ahmad kon Sa'id ibn Abi Rashid moo ne ma maa dajeeg maa laaj sama benn voisin boo xam ne Hiraql moom la yónni woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee Tabuuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci mois Rajab ci gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa nee na ma laaj ko ngir mu nettali ma xabaar boobu mu ne ko waawu commencé woon nañ ko ba mu tudd côté Hiraql bi ko <coughs> bataaxalu yonent bi aleyhi salaatu salaam dikkalee min qibali Seydina Dihya ni mu dajalee ñu yor diine ji ak ses fidèles conseillers ngir laaj leen seen xalaat ci mbir mii nii ndax kat yonent bi aleyhi salaatu salaam daf ko tànnaloo entre ñetti mbir soit mu dugg ci diine ji l'islam walla mu joxe impo wala mu déclarer ko geer mu dajale leen wax leen mu ne man nag pour ubbi jataay bi man li ma gis mooy nañ leen ko defal li bëgg mooy deuxième bi pas première bi du ñu bàyyi nasraaniya waaye nañu nangu di ko jox impo mooy nekk sous le tutelle sous de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yi yuuxundoo protester ko koy xanaa déedéet mais yow bu ñu la toppee mooy première dañuy bàyyi suñu diine wala ñu nekk ay jaam pour ab kaw kaw boo xam ne Hijaaz la jóge wal iyaadu billaah ah <coughs> bi ñu wonee seenu mer Hiraql daldi xam ne bu deful noonu mu ragal ci nguuram bés bu kalmawul gaa yi léegi mooy day daanu ndax gaa yi koy coup d'état mu daal dina leen déedéet lii nii lépp dama leen ko waxoon ngir xool nan ngeen dëgëre ci seen diin ak nan ngeen téye l'empire byzantin ak nan ngeen téye seen diine di an-nasraniya ah bi mu waxee loolu moom Hiraql après nag mu daldi joxe ay instructions waaw foofu nag lañ ñemoon mooy ginnaaw bi mu leen waxee loolu ana lan la jël comme décision moom Hiraql di Qaysar azim ar-Rum <coughs> kon riwaaya bi di continuer mu ne <coughs> ah, thumma daa rajulan min arabi tujib kaana ala nasaara al-arabi nee ginnaaw gi bi mu dalalee gaa yi moom Hiraql ci Homs wax nañ la nettali bi mel nii amoon na mais boobu newuloon Homs waaw mu ngi woon Iliya jege woon fi nga xam ne newoon Jérusalem ba Abu Sufyan doon nettali nettali woon ko Seydina wa Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma <coughs> kon mu woolu denn góor boo xam ne ci arab yi la bokk ci arabu tujib yi dañuy wax tajib dañuy wax tujib waaw tribu la tujib wala tajib ab tribu la bu rëy bu bokkoon ci waa Kinda ci arab yi am na taalibe imaam Ash-Shafi'i bu siiw di sëriñ ci imaamu Muslim ibnul Hajjaaj dëkkoon Misra moom ci ñii nii la kojoo woon muy kan ku fàttale ku kooku <clears throat> muy Harmalatum nu Yahya at-Tujibi voilà at-Tujibi dañuy wax at-Tujibi dañuy ak at-Tajibi parce que dañuy wax tujib di wax tajib voilà <clears throat> muy Seydina Harmala bokk ci ponkalu ngiiru imaam Shafi'i nekkoon sëriñu imaamu Muslim ibnul Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi borom Sahih kon <coughs> mu woolu kon benn waay boo xam ne ci tribu tuji bi la bokk ci waa Kenda batnun min Kenda kaana ala nasaara arab waa joo xam nag moom moo ne woon chefu chrétien arab yi mooy na arab yi féetewoon noonu presque ñoom ñëpp presque ñëpp ay chrétien lañu woon <coughs> waaw ay waa Ghassan waa Qudaa waa Bali ay ñii nii en presque ñoom ñëpp ay chrétiens lañu woon ndax dañu ne woon satellite romain yi lañu woon byzantin yi ñoo seen tutelle lañu ne woon. léegi nag mu wóolu góor goo xam ne moom moo jiite woon chrétien arab yi foofale xaala bi mu ñëwee mu ne ko Hiraql ne ko <clears throat> ud'u li rajulan xaafidan lil xadiisi arabiyan lisaani abcasuhu ila hada rajuli bi jawaabi kitaabe waa ji bi mu ñëwee Hiraqli ne ko ud'u li rajula ne ko woon ma benn waay damaa bëggoon dama am benn émissaire bu mu bëgg ci biir arab yi parce que bokkuñu lànk waaw moom gaayam yi ba taarixa yi mënuñoo wax arab ndax dégguñu ko ku muy yónni amu ko lu dul mbokk kii nga xam ne moom ci tutelam la ne mu jiiteel kon euh, chrétien arab yi mu tànnal ko koo xam ne fidèle la ngir mu mën koo yónni waaye daa ay qualité nag mu ci soxla mu ne koo xam ne rajulan xaafidan lil xadiis koo xam ne ku mën a takk waxtaan la waaw du ko teel a fàtte de déedéet koo xam ne min awiyatil xifd ci ndab yi ñi gardekat yi ñi nga xam ne ñoo mën a mokkal te mën a takk moo xam ci bind wala loolu woowal ma ku mel noonu laa soxla man hiraq la rajulan xaafidan lil xadiisi arabiyal lisaan ku dégg arab nag waaw na nekk koo xam ne ku xam langue bi la te man ko bu ko defee ab'athuhu ila hadha rajul bu ko defee ma yónni ko ci góor googu mu yonente mi alei lay wax bi jawaabi kitaabi ngir tontu lettre bi mu ma yónnee bi mu ma indilaat fa jaa bi fa dafa'a ilayya hiraqlu kitaaban at-tanuuxi mooy nettali paa boobu moo tax léeg xam nga nag naan fekkoo ko mais bi mu ñëwee dina xam ni mu demee waaw mooy am na confiance te tamit woo nañ ko buur bi war koo yónni le César mooy dañ <coughs> koy wax li mu demee woon lan moo tax César bi ko yónni mooy bi lettre bi ñëwee mu bëgg gaa yi dugg nangu ci benn gaa yi dañoo bañ léegi nag ci lañ ko woowee voilà nee na ñu daal di may woo indi ma bi ma ñëwee ci Hiraqla mu daldi may jox benn lettre benn bataaxal fa qaala mu nem <clears throat> idhab bi kitaabi ila hadha ar-rajul fa ma sami'ta min hadithihi fahfaz li minhu thalatha khisaal unzur hal yadhkuru saxiifatahu allati kataba ilayya bi shay wanzur idaa qara'a kitaabi fa hal yadhkuru al-layl wanzur fi dhahrihi hal bihi shay'un yuribuk mu ne ko axaw tanuux nee na bi ma ñëwee Hiraql jox ma bataaxal bi lettre bi ne ma idhab demal bi kitaab yi ci sama lettre bi ila hadha rajul yóbbu ko ci góor góogale muy sallallahu alayhi wa huwa bu Tabuuk mu ne ko fa ma sami'ta min xadiis yi fahfadhu lii lépp loo dégg mu wax ko boo demee jox ko sama leer lépp lu mu wax nanga ko mokkal takk ko nanga ko mokkal wala nanga ko bind waaw fahfad lii minhu salaasa xisaal boo mënul lépp jàppal na ñetti yii moom bu mu la raw ñetti mbir yi qualité yi lii ñetti mbir yi moom laa bëgg nga diir ko yeneen yi sax mën nga koo bañ a bind mais ñetti yi xoolal ma suivral ma ko dem ko déglul bu baax surveiller nga déglu li muy wax ndax dina wax benn ci ñetti yi bu mu ci wax rek nañ ko bind waaw na ma na ko bind ma indil ma loolu mu wax mu ne ko unzur hal yadhkuru sahifatahu allati kataba ilay xoolal première li ngay seet li nga xam ne moom mooy sa mission boo demee na nga fexe xool lan lay wax ci sujet boobu mooy lettre bi mu ma yónnee est-ce que dina ci wax dara loolu moom jàppal boo déggee muy wax ci lettre bi mu ma yónnee dara bindal gaawal nga takk li muy wax nga bind ko deuxième wanzur ila qara'a kitaabi fa hal yadhkuru al nee na mu ne ko deuxième mbir mooy seet mooy seetlu ko bu liiree sama lettre bii ma la jox ngir nga jox joxal ma ko alayhi salaatu wassalaam fa hal yadhkuru layla ndax dina tudd guddi bu liiree lettre bi bay bay bay wax ci lettre bi est-ce que dina tudd la nuit guddi mu ne ko ñetteel bi te mooy dernier bi bu manula ñàkk mooy wanzur fi dhahrihi hal bihi shay'un yuribuk yuribuk mu ne ko ñetteel nanga xool ci ginnaawam ginnaaw gi son dos bu yonent bi aleyhi salaatu salaam est fa gis lu laaj loo xam ne dalay jaaxal loo xam ne day attirer sa attention waaw ñett yi moom yaa axaa tanuux man Hiraql man César de l'empire byzantin bëgg naa loolu boo demee ñett yii nang ko xool lu mu ci wax ak loo ci gis nag ma ko bindal ah kon mission baa ngoog jox nañ ko feuille de charge am léegi nag ala axi tanuux an yaquuma bi waajibaati léegi nag mu war lool kon waa mbokkum tanuux mii di paa bi mu jóg defe liñ ko wax mais temps yooyu du paa voilà mu ne fantalaqtu bi kitaabi xatta jitu Tabuk ma jël lettre bi ah <laughs> déglu li ma Hiraql wax <laughs> ma dem ba àgg ci Tabuk mu ne fa ida huwa jaalisun bayna dahraani asxaabi ma nee na maa ngi fekk yonent bi mu ngi toog entre parmi ses ses ses saxaabi ses asxaab muy saxaabaam yi radiyallahu mu ngi toog comme ñoom muxtabiyan mu ngi toog euh, toogin woo xam ne ci côté ndox lañ toog ah, ci côté al alal ma ci côté ndox mais pas dafa ñëw toog ci kaw ndox mi toogu ñoon ci kaw ndox mais ci wetu ndox mi waaw nee na fa ma ne ko ayna saahibukum bi ma ñëwee fekk mbooloo mi laa fekk ñu toog ñu nekk bari ma ñëw ne bi ma agsee man ma ne ayna saahibukum ana seen waa ji waaw mooy ñoom saxaaba yi bu ñu nee saaxibukum ñoom araab yi ak waa Quraysh miinal nañ leen noonu moo tax alxuraan da koy wax wa ma saaxibukum bi majnuun wal qad ra'aahu bil ufuqil mubiin wa ma huwa ala al-ghaybi bi daniin wa ma huwa bi qawli shaytaanir rajiim in huwa illaa dhikrun lil aalamiin waaw wa ma saaxibukum bi majnuun seen waa ji yéen waa Quraysh waaw muy alayhi salaatu wassalaam nekkul ku ku àndul ak sagoom de ku àndul ak xelam de comme ni ngeen koy waxe ndax ñoo noon muhammadun saaxir saaxir muhammadun kaahin muhammadun majnun <coughs> ñoo doon wax naan seydinaa muhammad saaxir ah <coughs> magicien la kaahin kat la waaw majnun àndul ak xelam suñu borom ne leen ñooy yëpp du ci benn du ci benn wa ma saaxibukum déet seen waaji bi majnun muy nekk koo xam ne àndul ak xelam kon gaa yi bi ñëwee nee na bi ma ñëwee man leen ay na saaxibukum mbooloo mi ana seen waaji sallallahu alayhi wasallam qiila haa huwa daa ñu ne ma mu ngi moo nekk nii nee na fa aqbaltu amshi hatta jalastu bayna yaday fa naawaltuhu kitaabi fa wada'ahu fi hijri nee na biñ ma nee mu ngi ma ñëw jug dëgmal yonent dëgmal ko ba agsi bi ma ñëwee ma ma toog ci kanamam allah gis nga tegg nii mooy diplomat la xam na ni nga xam ne mooy les diplomates dañuy xam les ni nga xam ne quand mooy protocole dañ koy xam du ñëw taxaw tiim waa ji comme ñi nga xam ne ñooy ñi xamul woon xamuñu diplomatie bu baax waa Quraysh ba ñëwee di sulhul Hudaybiya ñëw di taxaw yonent bi alayhi am ñii di jàpp ci xëcc ci lex bi ki di di sikkim bi di raay ak ñoom Urwa ibn Mas'ud ak mooy parce que ñooñu seen tra dañoo dese xam diplomatie alors que romain yi mooy loolu moom dañ cee kii moo tax waa ji dafa ñëw fekk yonent ma saar saam toog taxawul tiim ko dafa ñëw nee na ma toog ci kanamam waaw <coughs> fanaawaltuhu kitaab yi ma jël leetre bi daal di koy jox jébbal ko ko fa wada'ahu fi hijrihi mu daal di koy jël teg ko ci giron mooy teg ko ni mu tooge noonu ci kaw euh, <laughs> ci faxis yi ci pooj yi noonu mu teg ko ci kawam ni mu tooge noonu summa qaala mu ne ma ginnaaw gi nee na yonent ma lay saar saam ne ma mimma ant mbokki fan ne ma yow foo bàyyee ko mooy lii leetre bi comme que waa ji ñëw na bala ngay ubbi lettre bi kii mooy nga xam waa ji mooy kan ak fan la jóge mu ne ko mimma an mimman ant ana foo bàyyee ak yaay kan qultu paa bi nee na fa qultu ma ne ana axu tanuux man maay mbokku tanuux mooy ci waa tanuux laa bokk arabu tanuux yi qaala nee na mu ne ma moom alayhi salaatu salaam hal laka ila al alxanafiyati millati abika ibrahim allah ci saa si yonent mi aleyhi salaatu salaam allah laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi eh? ma anittum harisun alayhi bil mu'minina raufur rahim sallallahu alayhi wa sallam laqad jaakum allah mooy xër ci dugal nit ñi ci lislaam te ñaawtee fi ñu nekk muy bokkaale yàlla ak ñàkk koo weddi da koo metti allah waaw da koo metti nelawatul naanatul lu lu lu lu nooflaay gu mag loolu lépp defatu ko ngir xeet bi ngir xeetam waaw waaw azizun alayhi ma anittum waaw xarisun bil mu'minina raufur rahim ci yiw ngir way ngëm yàlla ak ñun ñépp yéene leen yërmande moom mi nga xam ne moom la suñu boroom yónni rahmatan lil alamin bim ko ne ana axu tanuux man maay mbokkum tanuux ci arabi tanuux yi bokk mu ko hal laka ila al islaami alxanafiyati millati ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ko ndax duma la proposer lislaam alxanafiya alxanifiya alxanifiya muy diine ji nga xam ne dafa coow wooral wëllif lépp jëm ci borom bi subhaanahu wa taala te sell millati abik di sa yoon wu bàyyi ibrahim sa maam ibrahim en tant qu'arabe hein loolu de laa lay woo yaa axaa tanux man sallallahu alayhi mooy lislaam laa lay proposé bala ñoo wax ci li la fi indi qultu axu tanux di wax di wax Saïd di wax Saïd ne ko ah Saïd ibn Abi Rashid nee na nag ma yonent ma lay saar saam waxee lool nag ah ma ne ko ma ne ko inni rasulu qawmin wa ala diini qawmin la arji'u anhu hatta arji'a ilayhim <laughs> nee na <laughs> ma ne ko a ah, man nag émissaire ay nit laa mooy dañ ma fee yónne rek wa ala diini qawmin te ci diine ay ay ñoñ laa ne <laughs> la arji'u anhu ah diine jooj nag duma ci dellu gannaaw di ko fi ba di jël beneen diine hatta arji'a ilayhim lu dul ma dellu ca ca ña nga xam ne ñoom seen diine laa ne mooy xoolal gis nga gaa yi waxul moom diineem de waxul ne diineem kon mooy moom diine ji mu ne sax sentiru ci ne moom concerné na ko mais da cee parce que ñoom diwa ci ne Allah déedéet julli nag du mel noonu ginnaaw bi la dëgg leeree jeex na ku ci ne nga ne ci ku ci newul nga ne ci waaw amul ñoom diwa ngi ci kon naa ci ne bu fekk mu ngi xumb rek maa ngi ci bu commencé wit ma ba déedéet waaw boo dee boroom xam-xam am na jamono yoo xamante ne presque yow kese doon nekk waaw danga doon wéet danga doon wéet léegi daanaka doo mën a jaar doo xaw a jaar fenn lu dul nit ñi nit ñi ci boppam su suñu borom moo def ñu sopp la foo nekk ku nekk bëgg la nga bokk nekk nga nekk ci seen biir te kenn du doyal waaw ñépp di la xëccoo ndax buur yàlla moo def yërmande googu ak cofeel googu ñu am ci yow ndax diineem ji ngay taxawal ak tamit diineem ji nga xam ne moom ngay fexe di leeral waaw waaye man na defaat it ginnaaw loolu lépp mu defaat nga wéetaat ñépp bala parce que ah ñi dëggu bariwuñ temps folklore la woon waaye bu dëgg rek desul nga leen di wax dëgg masala yi ngay traité du leen arrangé parce que da yàq seen intérêt ñépp bàyyi la ñu commencé di la tuumaal ba boo mooy sox ñu tëj la ci waaw est-ce que bu boobaa da naan man diine yi ay ñoñ laa ne woon comme que léegi damaa bu farwit naa ba déedéet <coughs> li imaamu ahmad doon wax rahmatullah alayhi bu ñépp newoon ci caaxaan yow benn nit nga nekk ci dëgg yow yaay jamaa yow yaay mbooloo mi voilà liñ naan yadullahi ma al jamaa bu boobaa yow loxol yàlla yow la àndala àndalu groupe bi de waaw moo tax groupe walakin akthara an-naasi laa ya'lamuun laa ya'qiluun laa yafqahuun xamuñu duñu xalaat te duñu dégg fiq boobu te naafiqe loonu walakin al-munaafiqiina laa yafqahuun kon mbooloo mi bariwaay bi du ci amu ci solo kii nag moom nee na man ndaw ay ñoñ laa nekk ci diini ay diini ay ñoñ kon duma ci dellu lu duma dikkal leen fa daxika yonent mi alayhi salaam reetaan bi mu tontoolool nee na waqaala mu ne ma dégg ko mu ne <laughs> sallallahu alayhi wa sallam innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yashaa wa huwa a'lamu bil muhtadin muy suuratul qasas aaya lool la reetaan bi mu déggee tontuwaa ji mu ree daldi tudd aaya bi bi suñu boroom naan innaka dëgg-dëgg yow seydinaa muhammad laa li ngay bëgg ñépp dugg ci diine li ngay xër waaw fa la'allaka baaxi'un ala athari nafsaka ala atharihim waaw waaw ndax xër gu mu xër ci ñu dugg ci lislaam suñu boroom ne ko li ngay xër yooyu yépp yërmande gi nga xam ne moom nga fees dell waaye loolu lépp innaka la tahdi man ahbabta du yaay dugal l'islam ci xolu ku la sew déedéet ndax bu doon lool la Abu Taalib kenn du ko njëkk ci lislaam ndax yonent bi alayhi salaam bëggoon na lool mu dugg ci lislaam te gis nañ ni mu génne àddina waaw ni mu àddina yonent bi alayhi salaam ah, xëroon na bëggoon na bàyyi te xam Abu Abu Lahab dugg ci lislaam waaye gis nga ni mujje ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon suñu boroom taay bi gisoon nañ ko ci affaire Abu Taalib innaka dëgg-dëgg yow yonent bi alayhi salaam laa tahdi du yaay dugal xol ci xolu nit ngëm yàlla gi nga xam ne mooy tax waa ji nangu waaw man nga gide nag waaw moo tax innak wa innaka la haadin ila siraat la tahdi ila siraatin mustaqim dëgg-dëgg yow da ngay gindi di ginde di gide nit ñi ci yoonu jub bi waaw mooy da nga leen di orienter wan leen yoon bi lool lool <laughs> yonent man na ko <coughs> ak ku ko doon muy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim man nañu wone la yoon wi léegi nag beneen bi innaka la tahdi man ahbabta boobu mooy gindi bi nga xam ne mooy tax waa ji gëm nag li nga koy gide mu gëm ne lii mooy dëgg yoon wi nga ko wan mooy dëgg te lool la war a gëm te loolu la war a dunde loolu nag buur yàllaa koy def ci xolu ku ko neex waaw ndax xolu jàmm bu nekk dafa nekk benn ci baaraamu borom bi subhaanahu wa taala mu koy jàllar bi comme ni mu ko soobee kon yonent ma lay saar-saam tudd aaya boobu innaka dëgg-dëgg yow laa tahdi man ahbabta du yow yaay gindi ku la soob walakin allah waaye li am ba des mooy allah azza buur yàlla waaye li li am ba des mooy buur yàlla yahdi mooy kiy gindi man yasha ku ko soob waaw ku ko soob lay def jullit ku ko soob lay def yéeféer huwa alladhi xalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min moo leen bind <coughs> séparer leen en deux am ñu mu tibb ñoo xam ne dañuy yéeféer lañuy doon ñii mu def leen ay jullit waaw waaw kon nag walakin li am ba des allahu bu walakin allaha buur yàlla yahdi mooy ginde man yashaa ku ko soob ku ko neex wa huwa buur yàlla aalamu mooy ki xam dëgg-dëgg bil muhtadiina ci ñi nga xam ne ñoo gindeeku yonent ma lay saar saam aaya bii la jàng reetaan daldi muuñ bi nga xam ne ci la ko axu tanuux tontu lële jàngal ko aaya bi waaye mu continuer ko yaa axaa tanuux yaa axaa tanuuxa inni katabtu bi kitaabin ilaa kisra fa mazzaqa wallahu mumazziquhu wa mumazziqun mulka wa katabtu ila najaashiya bi ila najaashiyi bi saxiifatin fa xarraqaha wallahu muxarriquhu wa muxarriqun mulka wa katabtu ilaa saaxibika bi saxiifatin fa amsakahaa falam yazaal annaasu yajiduuna minhu ba'san maa daama fil ayshi xayr allah alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa axaa tanuux ginnaaw bi mu ko jàngalee ree ko jàngal ko aaya boobu mu ne ko yow mbokk tanuux mooy loolu it kon nit man nga koy woowe noonu waaw koo xam ne ab guinéen la ah ah sama mbokk guinéen bi lo loolu du xasaate yonent ma lay saat sama ngi wala ah, sama mbokk wolof baa ngoog waay waaw fekk nit ki jubluwu ci xas tamit wala tuutal wala ngàññaate bu boobaa moom day yàqu ngir loolu mais ah sama sama tubaab baa ngoog waay wala sama français bi eh, eh sama belge bi eh christian christian ngoog de. mooy loolu noonu mooy comme yaa axaatanu ay eh, sama wolof baa ngoog de tey wolof bi moo garaaw waaw mooy fekk tooñ fekk <coughs> rabese ko wala ŋàññ ko taxul loolu dara newu ci moo tax yeneen timalay saat saam sànk ba lay gis nga yaa axaa tanuux la koy yox yaa axaa tanuux yow mbokk tanuux inni man alayhi salaatu wasalaam kat katabtu bi kitaabin ila kisra fa mazzaqa man kat damaa bind ab lettre Kisra menn Kasrowe fa mazzaqahu mu xotti ko waaw <laughs> mooy lettre ba mu ko bindoon Kisra da ko xotti teet <laughs> xam nga Kisra moom dafa alku moom waaw mu ne wallaahu te buur yàlla mumazziquhu moo ko xotti mooy ki ko aji ki ko xotti ni mu xottee sama lettre bi wa mu mag wa mumazziqun mulka te mooy kiy xotti nguuram waaw ni mu xottee sama lettre noonu la buur yàlla di ko xottee xotti nguuram moom te gisoon nañ ko doom jaa ko coup d'état ba gaay ñëwee mu meroon ba mu jotee lettre ba xotti ko naan ma kii ñuy wax en plus muy bind li may bind lettre di njëkk bind boppam quoi au lieu mu njëkk bind sama tur kii. il mer. nekk ko toogal yaman basam gaawal nga dem ci foofale fam ne nag ma ko indil fii num gën a gaawe mooy gis nga waxu kuffaar yeeg ah, gaa yi nga xam ne ñooy aljababira fi kulli waqtin wa hin jamono ju ne nii lañuy doxale ñoom jababira yi waaw kon Kisra wa ngoog moom noonu la defoon gisoon nañu ko ba ko Abdallah ibn Hudhafa joxe malikul Bahrain buuru Bahrain Bahrain Bahrain nag ëpp na Bahrain gu tay gii de Bahrain gu tey gii bien sûr ci la woon waaye du du moom kese mooy comme Ghana rek xam nga l'empire du gana boo ko déggee l'empire du Ghana nga foog ne mooy pays gana bi tey ni mu toll noonu loolu moo doon l'empire du Ghana non Sénégal ci l'empire du Ghana la bokkoon Mali ay Tchad yooyu yépp ay Bénin Togo loolu lépp ci l'empire du gana la bokkoon voilà léegi nag bu ñu nee Ghana xam nga Ghana lu tuuti la léegi. Bahreïn nag c'est yi comme noonu la rek mooy Bahreïn ci la woon mais du rek comme Cham léegi bu ñu naan Syrie ba bu ñu doon wax bilaadu Cham nit ñi di xalaat Syrie mooy ne Syrie bien sûr ci la mais ëppoon na lool foofu waaw. kon Abdallah ibn Hudhafa am ko joxee Malikul Bahreïn ngir mu jox ko Kisra. gis nañ kisraanam defoon xotti lettre ba suñu boroom xotti nguuram xotti ko moom it moom mu ne wa katabtu ila najaashiya bi saxiifatin fa xarraqaha wallahu muxarriquhu mu keneen ci buuru jamono yi mu xotti ko moom it waaw xottet bu bu tarta yaatu waaw mu ne wallahu te buur yàlla muxarriquhu mooy ki koy xotti moom it wa muxarriqu mulka te mooy xotti nguuram lii laa la waxoon ne kon manuloon a nekk ne najaasi bi ko gëm rajab bi la génn àddina ah ci neuvième année bi mooy mois bi Tabuk am ndax bu ci génnee àddina nan la yonent bi saa saa yónnee lettre ci mois rajab bi kooku dem yóbbu ko fa ba lool am fa mu gaaw indilaat ko nouvelle bi lépp ci mois bi te gis nañ distance yi ni mettee woon ni mu soree woon moo tax ñu ne la <coughs> man nañ la ci neuvième année bi waxu moo tax moo lii mooy dàq waxu imaam al yi boobu këne ci rajab la am ak ñi ko ñi ànd ak moom man nañ ne neuvième année bi la la an yi génn àddina waaye nag ci rajab loolu noonu xadiis bii moo koy remettre en cause temps boo ma nee mais xadiis bi laa ba'sa bihi des na ko quoi laa ba'sa bihi dara desu ci baax na waaye même bu ñu supposé woon ne sax xadis bi dafa am problème xadis bi moo gin a dëgër waxu imaam al yi fopp waaw parce que yow ñu fi ne minimum ki gën a gàtt ci wàllu aada la mooy ki nga xam ne maqbul la mooy ki nga xam ne maqbul la ci ci càllale bi te maqbul ak matruk ñoo yem maqbul koo xam ne dinañ nangooy biram mais il faut mu am lu ko appuyer kooku est-ce que dina yem ak koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar xam nga ne yemuñu kon <coughs> loolu la kon mu ne wa katabtu ila najashi loolu moo tax Seydina Anas waxoon ne yonent bi alei saatu salaam ba mu yónne walaysa an najashiya alladhi amana bi bokkul ak na bi mu nee ci saxix bi bokkul ak najashi bi yonent bi alei saatu salaam yi mu doon yónni najashi bi mu yónni lettre bokkul ak najashi bi ko gëmoon na ah. voilà ndax najashi bi ko gëmoon moom moo ko jullee bi mu génnee àddina kooku nan lay bu xotti woon kiiwam dina xotti leetaram dina mooy ki ko wutu la voilà ku ko wutu après ka fa toogaat kooku la moom la yonent bale saasaam comme que kay génn àddina mu yónni ko leet mu xotti ko xam moom yàkkamti woon na Najaashi yi faatu ashama radiyallahu anhu moom ba mu teg politique boppam waaw ne mu xotti sama sama leet te buur yàlla dina ko xotti hein te dina xotti nguuram moom it mu ne wa katabtu ilaa saahibika ilaa saahibika bi sahiifatin fa amsakahaa falan yazaala nnaasu yajiduuna minhu ba'san maa daama fil 'ayshi xayr mu ne kantaa sa waa nag muy Qaysar Hiraqla moom ma bind ko ab lettre mu taal di koy téye de façon lettre bu njëkk ba sax da ko garder woon ci la boroom xilaas doon wax yu kii yu bari yi nga xam ne détail yam defoon waaw ba ne loolu dañul di nekk seen kii seen biir te loolu mooy seen source stabilité jamono yooyu lettre yonent bi aleyhi salaatu salaam boobu ke ndax Qaysar da koo jëloon daal di fonk lettre bi ndax xam na ki mu jóge xam na ni kii yonent la aleyhi salaatu te moom lañ doon xaar moom kay li ko ci jaaxal mooy nguuram gii rek waaw nan la koy bàyyee devenir un kii dem Medina fii loolu nag moo tax nguur rey ñu bari waaw sànk nañu bari Hiraql mii looloo ko tere woon a dugg ci lislaam mu ne ko kàntaa sa waa ji moom ba ma ko bindee fa am sakaxaa dafa téye sama leet fa lan yazal an mu ne ko nag nit ñi nag duñ deñ di trouver ci moom kàttan ah fekk dund gi mu ngi am yiw mooy nit ñi dañ koy apprécier rek waaw mooy ñi mu jiite dañuy gis ne moom moo moo leen fi mën a taxawal fekk dund gi mu ngi am yiw waaw qultu nee na bi mu ma waxee man leen axaa tanuux hadihi ihda thalath allati awsaani biha saahibi ma wax samam xel ne tudd na lan lettre bi nee woon na ma déglul ndax lettre bi mu ko bi ma bi ma bind bi ma yónnee dina ci wax dara bi mu ci waxee lii moom alayhi salaatu salaam nee na moom kanta ñële dañu ko xotti kanta sa waa ji da ko te teral ko léegi nag moom nit ñi duñ deñ di gis ci moom kàttan ak yiw ak ak doole boo xam ne moom la leen man di taxawoo fekk dund gi mu ngi am yiw waaw léegi nag kon mu ne a ah, benn gi bi nga xam ne sama mbokk mi sama sama buur bi yónni woon ma muy Qaysar lii la ma waxoon di Hiraql nii na ma fa axadtu sahman ma jël benn xeej min ju'bati ci sama besace fi may def flèche yi mooy fi ngay def flèche yi ak yooyu fa katabtuhu fii jildin fii ma daal di koy bind ci benn der bind ci loolu gaaw marqué ko ngir ma bañ ko fàtte waaw mooy li mu wax nii mu bind ko Eh, waayu perse ji Kisra daf ko xotti Hiraql dafa xotti leetaram yow nag kaysar mu ne Qaysar la moom daf ko denc léegi nag wax lu baax li nga xam ne mooy am ci moom ndax loolu nee na ma gaaw koy bind mu ne thumma innahu naawala saxiifata rajulan an yasaari léegi nag bi yonent ma lay saa saam waxee ci loolu ba pare fexe na ko woo ci diine mooy bunt yépp ndax li an yahdiyaka bika Allahu rajulan waahidan xayrun laka mimma tala'at alayhi shams wala xayrun laka min humurin na'am buur yàlla daal di gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën nga amoon trésor yi àddina ak li ci biiram ak li ci suuf yépp nga moomoon ko waaw moo tax alayhi salaatu wassalaam fu occasion taxawoon mu daal di woote ci lislaam waaw ndax muy buntu aljana bi nga xam ne ku mu romb rekk ne la waay kaay dugg ubbeeku naa ñëwal dugg waaw mais nag nit ñi duñu gis buntu àjjana ñoom leneen lañuy gis walla iyaadu billaah waaw loolu ndax laa tàmmal absaar walakin tàmmal qulubu allati fi sudur liy ngumba liy silmaxa du bët yi de waaye dëgg dëgg liy silmaxa mooy xol yi nekk ci ci ci ci ci ci ci dënn yi kon yonent bi saar saam ne <clears throat> nee na bi mu waxee ak man loolu wax ak moom yii yépp ba wax affaire bataaxal bi nee na mu jël li euh, kii bi nag lettre bi ma ko jox mu daal di koy jox benn waay boo xam ne ci góosam la ne woon ngir mu liir ko nee na qultu ma ne man saaxibu kitaabikum alladhi yaqra'u lakum ma laajte parce que diplomatie kuy wax dañoo war a xam kiy wax dañ lay présenter monsieur le kii après nga ñëw wax li ngay wax mais juñ bàyyi rek ku nekk tëb fële di wax c'est bien organisé nee na moo tax bi waa ji waxee bi mu ki mu jox kii bi boog waxul da ki yonent ma lay saa saam jox ci càmmoñam jox ko lettre bi nee na ma laajte ne ko kan mooy seen waa ji nga xam ne moo leen di liiral lettre bi xaalu nee na ñu ne ma Muawiyatu ñu ne ma kii mooy Muawiya ndax kaana min katabatil wax min kuttaabil wax ñi doon bind wax yu yonent bi alayhi salaam moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu taala anhuma ci la woon voilà <coughs> bokk na ci caloore mi gën a rëy mooy ci bindkatu yu alquran ci la woon nee na bi ma laajee ne kan moo leen di liiral daf ndax du mënoon bind dafa mënoon liir ñu ne ma Muawiya kii mooy Muawiya noonu la tudd mu ne bi muy liir fa ida kitaabu fa ida fii kitaabi saaxibi lii muy liir moo woon ci biir lettre Hiraql man xawma lettre bi lu ci ne parce que man dañ maa joxloo léegi nag bi ko kii di liir Muawiya man ci laa xame li ci ne nee na fa ida fi kitaabi saaxibi kon téere bi Hiraql bi lettre bi lii ci ne woon muy tontu yonent ma lay saar ne ko tad'uni ila ila jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin fa ayna an-nar waaw na Seydina Muawiya di liir ne tad'uni Hiraql nee na tad'uni yow nag may woo ilaa jannatin ngir jëme ma ci aljana joo xam ne arduha muy largeur bi hein as-samaawaatu wal ard mooy asamaan yeeg suuf yi ak suuf yi u'iddat nga xam dañ koo waajal lil muttaqiin ajjana joo jële waa fa ay na yaa ngi may woo ci ajjana mais safara moom anamu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah ayna al-laylu idhaa jaa'a an-nahaar nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu déggee laaj boobu Seydina Muawiya liir ko ci lettre bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne subhaanallah bàkk naa buur yàlla waaw subhaanahu subhaanahu subhaanahu bàkk naa buur yàlla ayna al-laylu idha idha jaa an-nahaar moom laay laaj moom bu bëggee xam fan la safara ne nee na maa ngi koy woo ci àjjana mais ana safar laajal mooy bu xamee rek ayna al-laylu fan la guddi gi ni nekk isaa jaa an-nahaar bu bëccëg gi fenkee xaree ñëw bu jour bi agsee la journée guddi gi fu muy ne hmm? mooy laaj boobu la delloo ki nga xam ne mooy Hiraql nee na axu tanuux mu ne fa axadtu sahman min ja'bati fa katabtuhu fi jildin sayfi fii jildi say fii jildi sayfi lu maan jildin sayfi fii jildi sayfi même bi ci kaw jildi fii la neena ma jël benn xeej ci sama fi may def sama mbar mi may def jaasi yeeg fett yi ma daal di koy jël fa katabtuhu fii jildi fii ma bind ko ci sama euh, deru jaasi ji mu fa lamma an faraga min qiraati kitaabi qaala bi nga xam ne nag ci la Seydina Muawiya mooy Muawiya radiyallahu anhu liir na sama lettre ba pare yonent bi saa saam gis na li ci nekkoon bi mu paree ne ma <coughs> bon inna laka haqqan wa innaka rasul falaw wajadtu indana jaa'izatan jawwaznaaka biha inna safrun murmilun nee na yonent ma lay sarsam bi mu paree mu ne ma mi Seydina Muawiya jàngee lettre ba pare mu ne ma man axu axaa Tanuux inna laka haqqan ne ko yow nag da am àq mooy am na àq boo xam ne dañ la ko war a defal ñun waaw teraanga la ndax lan wa innaka rasul te yow ndaw la émissaire nga mooy dañ laa yónni waaw mu ne ko nag falaw wajadtu indana jaizatan jawaznaka biha mu ne bu amoon bu fekkoon ne de allah moom mi chapeauté makaarimul axlaaq moom mi féete kaw makaarimul axlaaq bal moom mi tax moom ay jikkoom mooy makaarimul axlaaq allah mooy makaarimul axlaaq toqale ci géeju jikko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allah nee na mu ne ma yow moom dañoo am àq buñ la waroon defal nag am na lu ñu la waroon a defal de te yow émissaire nga ndaw la dañ laa yónni ah bu ma trouvé woon loo xam ne manoon naa la manoon naa la ko defal jox la ko kado de konoonte kon dinaa ko def de dinaa ut lu baax daal di la koy jox kado ndax ñëw gi nga ñëw ndax dañ émissaire la noonu mooy diplomatie <laughs> voilà nee na loolu de bu ñu ko amoon dinaa ko def sauf que inna safrun ñun de ay voyageurs lañ mooy dëkkuñu fii comme ni nga ko xamee dëkkuñu tabu waaw ba pare ñun murmiloon murmiluun mooy daanaka suñuy suñuy provision lépp a jeex mooy daanaka yoreetuñ dara waaw lool daal moo tax teraanga gi nga xam ne bëggoon naa la ko teral ah finalement duma ko man ndax aw ma ko xaala nee na axaa tanux mu ne fa naadaahu rajulun min taifati nnaas nee na am benn waay bu ko woo ci biir nit ñi ci peeg bu nit ñi mooy ñi mooy ndax saxaaba yi ñu ngi toog di seetaan seen bi di seetaan yonent wala saa saam ak waa ji nee na bi mu waxee lool am benn waay comme comme ne ah yow de waroon nañ la defal dara nag waaye nag eh fekk ñu nekk ci tukki amuñ dara daanaka suñu yóbbal yi tuutee ci des nee na mu am benn waay bu woote ci biir nit ñi bu woo yonent wala saa saam ne ko ana ujawizu ne ko man maa koy jox cadeau loolu yonent ma lay saa saam loolu maa ciy taxaw maa koy jox kaddu moom mi axaa tanuux ah rasuulu Hiraql di ndaw Hiraql gëm la yónnee comme que loolu nga bëgg rek yow sàng bi loolu nga doon mébét amoo ko man dinaa ko jox kado Allah nee na <coughs> fa fataxa raxla waa ji dem teg gi muy teg ci gëléemam mu daal di koy ubbi fa ida huwa yati bi xullatin safuuriya mu dem indi benn yére bu rafet boo xam ne ci safuur lañ koy defare muy dëkk boo xamante ne nii côté ordon foofu la ne muy jordani waaw xulla safuuriya comme luñ naan eh, dàllu ngaay voilà dàllu ngaay wala yu mel noonu mooy dàll buñ ne dàllu ngaay mooy dañ koy askane la ngaay ga ñuy defare dàllu der yi voilà comme loolu la rek mooy xol la yére bu rafet boo xam ne safuriya safuur lañ koy defare safuriya waaw mu ne moom la jël fa wadaaha fi xijri waa jooju ñëw daal di ma koy teg sama giron jox ma ko tegal ma ko qultu ma ne man saaxibul jaaiza mais kiy joxe cadeau bi mooy kan qiila nee na ñi ma jege woon ne ma Usmaan ma kii mooy Usmaan allah mu ngoongu de du dañ di feeñ ci ci ci lii summa qaala nee na ginnaaw gi mu wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nag ginnaaw gi yonente mi alayhi salaam ne ayyukum yunzilu hadha ar-rajul laaj saxaaba mi radiyallahu ana kan mooy accueillir tey waa ji suñu gan bi kan moo koy accueillir tey ana kan moo ñuy accueilliral suñu gan bi tey ayyukum ana kan ci yéen yunzilu mooy wàcc këram teral accueillir hadha rajul suñu gan bii di axaa tanux rasula hiraq qaala fa qaala fatam min al ansaar tanuux yi axaa tanuux nee na am benn waay ci lansaar yi benn jeune ci waa lansaar ne ana ne yonent ma lay saam man man na ñëw sama tànt man naa ko yor man na nekk ak man tey mu ne moom axaa tanuux fa qaama al wa qumtu macahu xatta ida xarajtu min taifati almajlisi naadaani rasulullah sallallahu alayhi wa nee na ah waa ji bi mu waxee mu jóg di dem mu jóg ànd ak moom comme comme ci moom moom lañ ma booleel moom moo ma dalool nee na bi muy jóg ma jóg ànd ak moom ba ni may génne ci peggu ci benn ci ci mbooloo mi ci jataay bi rek naa daan yi ci saase rek mu wooma rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa man axaa tanuux fa qaala mu ne ma ñëwaatal yaa axaa tanuux man nga ñëw parce que axaa tanuux ñetti mbir lañ ko laaj <laughs> lañ ko lañ ko chargé woon moom deux la am non nee woon nañ ko boo demee ñett yi moom nag ma ko gardeel nag ma ko seetlul te lu mu ci wax nanga ko bind te nanga ko jàpp benn bi mooy téere bi mu bind lii lii lettre bi mu bind est ce dina ci wax wax na ci nee na ñële buur yële dama leen bind ñu xotti ko moom mu téye ko wax ci moom lu rafet mu ne ko deuxième bi laaj xoolal waxtaanam est ce que dina ci tudd guddi bi muy liir lettre bi Seydina Muawiya di liir lettre Hiraql bi tudd ci naan ko yow Hiraql naan ko yow danga may woo ci aljana mais ana safar yonent waaye saa saa ne subhaanallah ne mais bu bëccëg gi ñëwee ah bu gi ida ay na al-laylu ida jaa an mais bu bëccëg gi ñëwee fan la guddi giy jaar mooy tudd na guddi li mu nekkoon xoolal ndax dina tudd guddi guddi mais bi mujj nag mooy la ah, ah mooy xoolal ci digg ginnaaw mooy ginnaawam son doo doo pas digg ginnaaw gi doo bi hein ginnaaw gi xoolal ndax amul loo xam ne lu la fay intriguer la loo xam ne luy attirer sa attention la booboo ci des di <laughs> mais mag boobu moom nan lu koy xam yonent saa sama ngi toog sol yéreem <laughs> xanaa du jóge ne la ñu yónni ko rek mu ñëw di dox ci ginnaaw quand même sang bi di di di ko wér wër wër di ko di dem ci gannaaw bu boobaa gaa yi dem ñu faagaagal gaaw koo jàpp ne ko ah kii mbaadu daa bëgg a faat yonent bi aleyhi salaam waaw moo tax nee na nag bi may dem ak lansaar yi bi mooy moom dese na benn boo xam ne nag ah ndax xaw ma daan laa koy remplir moom mooy xool gannaawam yeneen ma lay saatu saam woolu ko ne ko taal yaa axaatanu <laughs> Allah noo wax moo neex no sallallahu alayhi wasallam ne ko dikkal yaa axaa yow mbokki tanux nee na fa aqbaltu ahwi ilay hatta kuntu qa'iman fi majlisi alladhi kuntu bayna yaday nee na ma ñëw gaaw utsi ko mais bi ma ñëwee bii damaa taxaw par comme ni ma wooy dama ne kon du jàmp la waaw ma ñëw ba taxaw fi nga xam ne falaa falaa newoon sànq mooy fi ma newoon ti eh, jàkkaarloo moom ñëw toog ci kanamam tey cette fois-ci bi ma woowulaatee ma ne ah ci catastrophe la kon woo urgence la ma ñëw rek gaaw kay ñëw taxaw ci kanamam mu ne fa xal xubwatahu an dahri wa qaala haahuna mdi lima umirta be allahu akbar allah nee na bi ma ñëwee taxaw bi ma woolu taxaw ci kanamam mu daldi ridaa am hein mooy làmbaayu kawam bi nga xam ne mooy muur ci kaw mu am lum ci dindi dindi ko ci ci mbagg mi ba pare na ko haahuna joxoñ ko ne ko kaay jaaral nii ne ko ñëwal yaaxaatanu ñëwal haahuna nii imdi wëra wëyal mooy jàllal sama ginnaaw nga xool li li la xiraq la wax lim la ne woon sama ginnaaw allahu akbar man àllama ah man àllama anakan moo ko xamal lii moom sallallahu alayhi wa sallam wa huwa allaamul ghuyub alladhi laa yaxfaa alayhi xaafiya ah allahu alladi ah allahu alladi xalaqa fa sawwaa thumma qaddara fa hadaa wa thumma axraja almar'aa allah walladi ya'lamu maa fi suduur moom moomu mooy ki ko xamoon yeneen tibe alay salaam xam na ne waa ji am na bu des boroomam xamal na ko <laughs> mu ne ko yaa axaata nuux ñëwal mu dikk mu dindi làmbaayu kaw bi ba ba mbagg mi gannaaw gi di feeñ mu ne ko haa hunam dilima umirta bi ne ko jaaral nii nga wéy dox li nga xam ne moom lañ la digal mooy nga note liñ la wax nee na fa jullat fi dhahri nee na fa jultu fi dhahri ma daal di jaar ci ginnaawam xool fa ida ana bi xaatamin maa ngi gis benn tampon benn cachet fii mawdi'i ghudunil katifi mithla al jahmati daxma allah nee maa ngi gis benn cachet ci ginnaaw gi ci digg ci mbagg mi mais fan la ne ghudunil katif mooy gis nga katif mooy mbagg xam nga dafa plat hein mooy foofu noonu fii fi plat ci mbagg mooy mbagg ñépp noonu lay mel lu dul ko am déformation wala mu am problème nee na ci mbagg mi laa gis ab cachet boo xam ne mu ngi mel ni flacon yooyu nga xam ne kiy def xijaama buy xëcc deret yi ci flacon bouteille boobu mu koy def lu mel noonu laa gis ah loolu loolu la ma jox image boobu la ma affaire bi jox waaw ad-daxma bu rëy ma gis ko ci ginnaaw loolu mooy lan xaatamu nubuwa te loolu yàggoon na <laughs> gisoon nañ ko bu yàgg xadiis yi ne Sahih Imam Bukhari ak ñooñu ah xaatamu nubuwa allahu akbar tt affaire boobu de ku ko gis ko ne fatxu fatxu ngay am laa ilaha illa laa ilaha illa xaw ma koy sànku mais dootu ko sànku <laughs> mu ne ma gis ko nag waaw foofu nag la xadiis bi yem loolu la axaa tanuux daldi nettali Sa'id ibn Abi Rashid ci mbir mi nga xam ne kon loolu moo xew diggante yonent bi alayhi salaam ak Hiraql kon Hiraql kon kii ñëwul kon Hiraql ñëwul c'est sûr que ñëwul kii yónni émissaire ak lii mooy kiy ñëwul kon mooy au final dañuy gis ne kon rumeur bu rëy ba amul réalité ab rumeur la woon waaye tamit mënoon na nekk dëgg loo xam ne romain yi bu jullit ñi toogoon bu yeneen ma saa saam toogoon Medina ñuy wane dañ leen ragal ragal mën na am bis ñëw ñu dal seen kaw waaye nag comme que kii dama koy menacer mu ñëw ba ci sama suuf ñuy wax déet mu may woolu naan ma duggal ci sama diine wala nga joxe impôt walla nga déclarer ma guerre ndax sa kaw laa jëm é kii kii eh, gars yi xare kooku moom day jafe quoi waaw moo tax romains yi ñëw ñu te seen alliés yi ñu leen di gis arab yaa ngi di am ay accord ak yonent mi alayhi parce que tamit buur yàlla yonent ma lay saa saa bul fàtte nusirtu bir rombi masirata shahr waaw ah? yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bokk ci yi ko ci buur yàlla jagleel te defalu ko yeneen bokk yonentam yi alayhi salaatu salaam mooy da ko dimbalee ay noonam à peu près distance dox ci weer lu toll noonu lañ koy ragal buñ ko bu ñu bu ñu amee mooy bu dañu koy tiit waaye kon nag lan ngay xalaat kook masiratu shahr bu ñëwee ba ci sa biir réew nag say frontière nan ngay def moo tax Hiraql génnul de non non Hiraql ñëw léegi nag insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu gis xew-xew yi nga xew ne yeneeni xew-xew yu xew keroog euh, foofu la ci Tabuk ba fa yonent mi alayhi kon loolu lañuy ñuy gis jotaay bii di ñëw wallahu taala ala